kon fii lañu war a jël tey insha allahu taala kon sëriñ bi mu ngi ñu doon wax ci bindeefu yàlla yooyee nga xam ne jar nañoo moytu waxoon na la li nga xam ne moo jëm ci bànneex beneen bi ci shaytaani rajim waaw léegi nag ci la nekkoon noonu le ba léegi ci wàllu shaytaane ni nga xam ne noonee lay jaare doomu aadama bi alayhi salaatu wassalaam cam si ngir yàqal ko jaamu yàlla waaw fi muy jaar ak moom étape yi muy jaar ak moom yépp te léppam mooy xareek moom ngir yàqal ko fexe mu ànd ak moom ëllëg yawmal qiyaam ca safara gu gu tàkk ngay tàkk te du fay wal iyaadu billaah mu artu woon nag jaam bi nag xamal la nan ngay xareek noon bu mag boo bële ne manoo ko xare lu dul nga jaar di sàkku ndimbal ci sa boroom tabaaraka wa taala ndax boo fi newee jàpp ne man ngaa xareek moom sans ndimbalul boroom moo xeeb ko moom iblis dalay cor sa tànk yi lay cor nga àggu suuf bu ngeen nekkee yéen ñaar kese ba pare way yes wa yes buruk bu ko defee mu daal di lay alk alak léegi nag mu ne léegi nag muy continuer mu ne ngir jox lay misaal ci lii ma la wax bés boo jàppee ne man ngaa mucc ci seytaane ci noonu kese ci lu yomb xeeb ko mooy yow xamoo li ngay wax kaay ma wax lay kaay ma jox lay misaal hasbuka doy na la ci lii ma lay wax ci dangerosité am ak gravité am ak ni muy jaar ba yàqal nit ki ak foo man di toll na la doy sëkk ci loola misaal mashtahara li nga xam ne siiw na te feeñ li nga xam ne moo siiw fin nusuusi ci li nga xamante ne nii mooy ci euh, mbindum boroom xam-xam yi ci ci li nga xam ne moom lañ yàqal moom lañ nose boo demee ci ay téere yoo xam ne tudd nañ lii ma lay bëgg a wax min sha'nihi ci mbiru ibliis ni nga xam ne noonu la yàqale moom na moom mbiram ma'al fata birsiisin ànd ak cam sa nga xam ne moom lañ naan birsiis waaw wala ma'al fata birsiisi birsiis en fait moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne moom moom la alquran di wax ci suuratul xashri ka mathali shaytaan moom la suñu boroom di wax foofule ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim ka mathali shaytaani id qaala lil insaani kfur falammaa kafara qaala innii barii'un minka innii axaafu llaaha rabbal aalamiin fa kaana caaqibatahumaa annahumaa fa kaana caaqibatahumaa annahumaa fi naari xaalidayni fiihaa ñu ne am na ñu ne moom lay wax foo fële moom nii lay wax moom nii voilà loolu bon ci gàttal nusuus yooyu sëriñ bi eh, radiyallahu taala anhu di wax ku mel ne al imaamul Qurtubi rahmatullah alayhi tudd na ko nettali bii ci tafsiram na ko noonee boo demee ci tafsiru al imaam al Baghawi rahmatullahi alayhi daal dina koy tudd ak tafsir yu bari ah. voilà léegi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne indi nañ fa nettali bii mais nettali bii ci israiliyaat yi la bokk mooy nettali waa banu israil yooyu nga xam ne ci seen téere yi la jóge waaw mooy euh, même càllale yi des na voilà waaye nasta nisu bi ha <laughs> waaw boroom xam-xam yi dañ koy tudd ci lii nii ne en tout cas yu bari ci mu mufassiruna yi ak nettali yi dañ naan biir siis lay wax benn waay la woon boo xam ne ci gàttal da doon jaamu yàlla lu bari waaw da doon yàlla lu bari léegi nag Iblis bëgg koo yàqal ci gàttal daal mu fexe daal comme que da doon wéet di beru di jaamu boroomam foo xam ne moom rek ka fay nekk Iblis ñëw fexe ci gàttal ba bëgg boole euh, fexe moom mu mën a faj voilà loo xam ne nit ñi buñ feebaree il suffit mu ñaanal leen da leen di wéral léegi nag mu jaare foofale dugg benn sadd dugg benn jigéen bu rafet waaw dugg ko léegi nag fu ñu ko yóbbu ñu ne mënuñu koo faj mu moom mu ñëw ne leen kenn kese ko fi mën a faj mooy biir siis gaa yi ne moo biir siis buñ demee du ko nangu ah moo ñu yóbbu ko moom mu ñaanal ko mu wér mais comme que dañ ko doon yóbbu di ko bu ñu demee affaire bi iblis iblis daanelaat ko duggaat ko mooy saddum jinne ba mu yàggee ñu ne ko kon dañ ko fi bàyyi mu bañ ne mukk man dinaa nekk fii ak jigéen boo xamante ne nii daganuma ak yooyu mu ne fi ñu bañ mais gars yi topp ko ba mu nangu bàyyi ko fa. ci ay pexeem daal Iblis fexe ba mu xemmeem ndaw si ba joteeg ndaw si ba ndaw si jële ci bopp ëmb léegi nag mu ñëw na ko yow de tey nga dee. tey bu la gaa yi yéeg dëkk beeg niñ la wóolu woon te am na yenn riwaay yu ne doomu buur la woon ndaw soo sële waaw li nga ñëw sëyëg moom ba mu ëmb nii yow de bu ñu la yëgee rek tey nga tey nga am gàcce te tey lañ lay faat léegi nag mu ne ko kon nu may def mu ne ko danga koy rey nga suul ko fii kenn du yëg gaa yi comme que am nañ ci yow kóolute buñ ñëwee nga ne leen bon moom daal daa feebaroon léegi nag euh, ba ma koy faj euh, euh, dafa génn àddina après Euh, léegi ba denc naa ko boo leen waxee lool ñoom loolu dina leen doy waaw soxlawuñ nga leen di kii bu ko defee eh, noonu ngay mucc ah iblis waa ji daal di def noonu daal di faat waaja waaw waaw daal di faat waaja ndaw sax léegi nag iblis fexe ne dem ci gaa yi ne waxul dëgg ne leen seen doom seen doom keneen fa bàyyi woon faat na ko njaaloo naa moom ba kii ba ndax ba ñëwee euh, dañoo ñëw mu wax mu wax leen lool ñu dem ne leen daa faatu Iblis leen waxul dëgg moo ko faat wan leen fan la ko suul ñu jàpp waa ji daal di koy faat voilà ci gàttal loolu looy ñuy wax foofu ne moom la suñu borom daan ka mathali shaytaani mooy Iblis gis nga naafiq yéeg yéeféer yi boo àndee ñoom niñ lay trahir ak tamit niñ lay naxe ba fexe yow nga génn ci li nga ne jullit bi mooy misaalum seen chef shaytaane waaw il qaala keroog bi mu naan lil insaani di wax nit ka ci wax bi ne biir siis la voilà wax naa la ci israiliyaat yi mooy nettali yooyu nga xam ne jar da dàq sa doom te wax yooyu moom mooy day siiw nag waaw day siiw voilà mooy ñoom moom comme que yahuud yi moom ak chrétiens yi seeni nettali du wóor parce que dañoo falsifier affaire yi di def lu nekk moo tax loolu euh, mu yéeme mu ne kon id keroog bi nga xam ne xaala la wax lil insaane waaja ne ko ukfur fexe ko ba ndax ba mu ñëwee gars yi nar koo rey loolu dama ko fàtte woon bi ñëwee ba gaa jàpp ko nag ne yow ndeke yaa faat kii ñuy wax Iblis dafa ñëw na ko ah léegi nag lenn fii sa sens mën naa laa def lenn nga daal di mucc mu ne lan mu ne danga may sujootal boo ma sujootalee benn sujoot kese yow di nga dinaa la muccal ci gaa yi mu daal di def loolee léegi nag Iblis taxaw fële ne ko laa illah. balam maa kafara moo ko ne sujootal ma mu sujootal ko ba mu ko defee mu ne xaala mu ne ko innii man kat bari'un deñ naa ba set wecc min ka ci yow innii man axaafullaha damaa ragal borom bi tabaraka wa taala rabbal alamin di borom bi ndiefi suñu borom ne fa kaana aqibatahuma léegi nag mu nekk seen mujjantal ñoom ñaar annahuma ken ñoom ñaar ñooy biir iblis ak biir sees fin naari ca biir safara xaalid yi xaalid day ni fiiha fa la ñuy sax fa la ñuy déel wa daalika te loolee jazaa'u zaalimiina mooy payuk tooñkat yi bokkaalekatu yàlla yi kon jox na la kon ne la misaala ngoog boo xam ne iblis nax na doo ku mel ni koo xam ne fi mu tolloon ci jaamu yàlla nekkoon ko sell doon wéet di jaamu boroomam kese fii la jaar moom ba piéger ko kon nag xas bu ko na la doy mashtahar li nga xam ne siiw na fi nusuusi ci eh, eh, eh, texte yi min sha'nihi ci mbiru iblis ma al fataak cam sa biir siisa di biir siis léegi nag moo sëriñ bi daal di ciy teg leneen loo xam ne xam naa bii lañ ciy ñëw beneen bi beneen bii di ñëw lañ koy gis insha allah mu ne washanu balaam alladi tabahara ilman kafa zajran liman tadabbara mu ne washanu ak mbiru waaja nga xamante ne nii jox naa la kon luy war ne iblis gis nga ni muy naxe jaam yi ci wàllu pursis léegi kaay ma jox la keneen wa sha'nu Bal'am ak mbiru Bal'am di Bal'am ibn Ba'ura waaw alladi ma nga xam ne tabaxaraa géeju woon na géej la woon ci ilman wàllu xam-xam waaw dafa feesoon del ak xam-xam na ko Iblis naxe moom tamit mu ne ku xam ñaar yii ma la fi wax kafaa doy na zajran am am am am am am jàjju boo xam ne nga def attention li man tadabbara jajju te moytu tey fug ndanu ko fugg fuglu iblis mii li man tadabbara ñeel képp koo xam ne settantal na xabaar yii ndax kat ki am xel mooy ki nga xam ne day apprendre des erreurs des autres ki am xel mooy la nit ña la ci jiitu woon wala ka nga gis mu def lu dul naka sa noonu